ak frère am bi Utba euh, ibn Rabi'a seen benn surga boo xam ne seen tool yañ amoon taay ñooñu de ñooy ñi nga xamante ne nii mooy mooy euh, ñoom la doon waaj a liggéeyal addaas waaw moom la doon liggéeyal kook kesee ko gëm moom kese moo ko gëm li ci des yépp kenn gëmu ko waaw wab naa Rabi'ata lil addaasi qad dafa'a hadiyatan inaban yuhdihi lil karami akabba taqbila atraafi rasuli wa hal bahimatun tastawi bil aaqil shahin wabna rabi'ata lil addaasi qad dafa'a ñaari doomi rabi'a yi la wax sànq muy Utba ibn Rabi'a ak Shayba ibn Rabi'a ñoom ñoo gis yonent bi saa saam waa taay sonal ko mu dem woo leen ci lislaam ndax li waa Makka kat bañ nañu jiwu lislaam nanguwuñu jiwu lislaam mu dem ñu koy boole xale yaat yooyu ñu koy sànni ay xeer waaw moo tax laaqa min as-sufaha maa laa afuuhu bihi wa saaqa admawhu wa saala damu lil waaw daje na ca ña nga xam ne moom yonent bi saa saam keroog ca waa Taif mina sufaha ñi nga xam ne seen xel yi dafa dese loo xam ne man Maodo man alxa Seydul Xaaji Malik radiyallahu anhu du ma ko wax ndax ci ñaaw dem nañ ba daal di dereetal li nga xam ne mooy mooy mooy mooy yeel bi waaw kon nag mu ngi noonu ak tànk bi mu ne nag wab naa Rabi'ata ñaari doomu Rabi'a yi lil Addaasi Rabi'a ah mooy Shayba Utba ibn Rabi'a bañ gisee yonent waaye saasaab ak li ko dal ñu ne surgaam bi jëlal ki suñu raisin yi ci suñu tool bi nga dem jox ko jox ko kële kële nga gis ne mu toog waaw hadiyatan muy ab nga kab mu nekk ay raisin yu dii moom lañ doon jox kado lil di ko yoo xam ne mooy aji teraanga ji mu yonent waaye ba mu ñëwee ba wax ak moom ndax bi mu ñëwee yonent waaye saasaab da ko wax daa wax ak moom xam ne kii mu ne ko mu ne mu ne ko Naynuwaa la jógee mu ne ko Naynuwaa foofu mooy sama mbokk euh, yonent Yunus foofu la dëkk mu ne ko kan Yunus yow da ko mu que ñun yonent ci Yàlla yu saa saam suñu bàyyi benn lañ suñu ndey yi ñoo wute waaw mu ne ko lee yow dëkk ko Yunus yow xam Yunus mu ne ko wax ko loolu ne ko man yonent laa moom yonent comme moom ni mu nekk yonent <laughs> ci la nag sigge abdas di fóom li nga xam ne mooy tànk yonent bi alayhi salaam ndax teral ndax teraanga ak lii ko borom di def moom dafa gëm yonent bi alayhi salaam waaw moom naan akam ba dafa dafa rot waaw sëgg di fóot di fóon atrafi rasul wetu lii nga xam ne bàyyi muy ci boppam dañ ko doon defal yonent bi alayhi salaam wa hal bahimatun tastawi bil aqli shahimi fay bàyyi ma yi dañ doon gis ah yow <laughs> waxuma la lool rek xaadisatul euh, fiili ñay bi bi mu gisee leer leeru yonent bay saa saam gi jolli at ci ci ci Abdul Muttalib rek dafa dafa dafa sujjóot dafa sujjóot ñay bi ñayu Abu Lahab bi lan ngay xalaat kii nag nag est-ce gën a yem ak borom xel ñaw yi nga xamante ne yàlla def ci seen xol yi leer yamu <laughs> kon kay yàlla baabi awlaa wa <laughs> kon moom kese ko gëmoon waaw waaw moo tax ku jàpp ne euh, voyage bi de est-ce que ren tuuti saa am na la la mu doon ut dëgg-dëgg dañ am na am amul la ko taxoon a jóg lu mat mooy ñoom ñëpp ñu dugg ci saa mais lam ca am xayrun min humurin na'am lam ca am moo gën humurin na'am te bu metti la woon la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Sayyidatu Aisha laaj nag comme ni sa xadis ne Sahih Imaamul Buxaari ne ko mais mag est-ce que mas ngaa lan lan nga jokkoon nga jànkoonteelu alhamdulilah li gën a metti loo jànkoonteel loo loo daj ci mettit ak waa Quraysh ak yooyu mu ne ko daj naa lu nekk ak ñoom waaye bi gën a metti mooy keroog <laughs> bi ma demee gaaral diine ja ñoom abdu yaa layli yooyu <laughs> ñu bañal ma waaw ba ni muy sëgg ndeysaan nekk ci njàqare ba na muy agsee qarnu saali bi allahu akbar allahu akbar moom yonente bi alayhi salatu waaw foofu la de fa la ko Seydina Jibril dikk doon ko présenté ki nga xamante ni mooy malakul jibaal naan ko dégg na wax nañ ko fan yële kii nuyu ko kii mooy malak malaaka mi borom bi daal di jox wàllu montagne yi sa borom nee na dégg na li la saw ñoom delloo kii nag moom la jox montagne yi boo ko joxe digal rek mu jël ñaari montagne yi dóor leen waaw keroog yonent waaye saa lu metti la fa jëwe law la nabiyu rasulullahi laxturimu bil akhshabayni walakin manna min karami afaaqa bil qarni ay qarni saalibi aw qarni al manazili li najjihimi waaw keroog dafa jàq sëgg di dox affaire yi tar lool ci moom man ni mu ngi eh, loolu Seydou El Hadj Malick di wax noonu mooy radiyallahu anhu mooy li Sayyidatu Aïsha nettali fële ci saxiixu imaamul Buxaari yeneen tubaab saa saa wax ko ko ne loolu mooy li gën metti lu mu daj ci waa Quraysh te bés boobu kenn moo fa jub moo moo fa gindeeku waaw ah, waaye des nay trace parce que am na saxaabu boo xam ne nee man suuratu Taariq <laughs> ci waa Taayif la bokkoon. <laughs> nee na man suuratu Taariq yonent bi alayhi salaam laa dégg mu nekk Taayif ci penc ci penc ma foofu Taayif nekk Taayif foofu di ko ñàng man ci laa dégg ci laa doo ci laa dégg suuratu Taariq mooy kooku ba mu doon tus <laughs> waaye bàyyi na ci moom <laughs> tax mu ñaanal leen ne déet borom bi tabaaraka wa taala mugal leen déedéet in lam yakun alayka ghadab in lam yakun laka in lam yakun ghadabun alayya ah, fala ubali kon nag mu ngi noonu ne kon mooy borom bi gindee la kon borom bi gindee la kenn waaw moo tax yow wooteel rek xatta yonent yàlla sa alayhimu salaatu wa salaam borom bi yonent may saa saa si boppam nee na man gaaral nañu ma xeet yi am na yonent boo xam ne day ñëw ànd ak ñetti nit am koo xam ne ñaari nit am koo xam ne moom benn nit lay ñëw xam ne moom dong moo ñëw mooy kooku yàlla da koo yónni <laughs> mu dem ba ñëw ak kenn wuyoo mais waaye def na la ko waroon. gaaw yonent bu nekk xam nga lan mooy li gàllu ci moom mooy mu jottali risaalata rabbi waaw yow itam mi nga xam ne yaay xincu seenu yoon yow li la war mooy leeralal message bi quant à est-ce que dinañ gëmam duñu gëm loolu nekkul ci yow bu borom bi nag defee kenn dong gëm xamal ne yow réussir na sa dund waaw mooy ne wax loolu moo gën àddina ak li ci biir ak mboolem loo mën a am ci alal trésor àddina alalu àddina looloo ko gën bi ñuy gis lii nag ci muqaddima bi waxoon nañ la ne ci introduction bi ñu koy gis ne na gindi wa la ay yahdi allahu bika rajulan wahidan mën naa nekk ñaar mën na nekk koo xam ne yéefér la woon kaana yushriku billah wala kaana laa ya'budu shay'an lu dul bakkanam bopp boobu bakkanam kese la doon jaamu nee na ate la ak système yi mu gëm ak yooyu nga fexe mu dugg ci l'islam loolu benn la wala muy koo xamante ne jullit la sax waaye nag dafa réeral atte yoo xam ne dafa war ci moom da koo war a xam ci diine xamu ko de nga daal di koy xamal kooku mel na ngi dundal ko waaw kooku dugal mooy ne yow ah gindil borom bi gindi na kooku li tax bu ma ne jaamu jaamu yàlla gu jag ci borom bi ci sa loxo la ko jaarale <laughs> foofu ngay gisee ngay takk ren ngay amee benn affaire lu sew tawu dara presque lu taw. li lay wan gëneelu saxaaba yi radiyallahu anhu mais ñi ñëw seen ginnaaw borom bi bi mu leen di gindi fan la ko jaarale xeetu yonent bi saa salaama ah saxaaba yi radiyallahu mais ñoo bibiroon na ñëpp ñoom la yonent bi saa saam nampal ñoom ñu nampal ñi ci des waaw gis nga buñ matuloon liñ doon diine ju du àgg. du ak si kenn du mën a taxaw fenn di julli julli yu jag wala ngay wooral yàlla wax nga la ngay jàng alxuraan di jag waaw mooy xoolal bu yàlla bu yonent may façam dane Seydina Ali radiyallahu anhu borom bi gindi benn nit jaare ko ci yow moo gën trésor gëléem yu xonq yoo yële te valeur yu arab yi nga xam ne moo doon seen di ginoon a màgg ci lu ñu amoon ci alal looloo ko gën léegi imaginer saxaaba yi radiyallahu anhu diine gi leen ñeneen ci wàllu saasaan joxoon ñu taawu ko parce que nit ñi gi tax ñu gindeeku ci yenn ñu def ay xare dugal l'islam fu bari yenn ñu xamal ñu suñu diine tas wasaare diine ku fi jaamu yàlla jaamu yàlla ju mag ñu jakkan la ku dul ñoom Allah kon ñooñu suñu jaamu yàlla ak ñi jaamu yàlla seen gannaaw yëpp seenu gindeeku ak dugg ci l'islam ci ñan la ko jaarale ci <laughs> moo tax ñuy ñekk ñu leen di ñàkke teggin ñoom xamuñ ne bu dul woon ñoom <laughs> alku nañu bu yàgg <laughs> waaw te ñàkk leen di reconnaître loolu loolu nag moo sax mooy principalement li jur seenu alkande waaw waaw ndax borom bi daa bëgg nit ki bu jaaralee xéewal ci nit ki jaaral am fu mu ko jaarale waasita boobu nga sant ndax man lam yaskuril naasa lam yashkurillah ku dul sant nit ñi moom yow doo sant dëgg-dëgg yàlla man da ne waaw xéewal ji la borom bi dëgtal ki mu ko jaarale sant ko waaw mais sant gi ngay sant yàlla gi nga koy sant moom bokkul waaye nag reconnaître ko lool waaw mbaax googu jaar ci moom reconnaître kon moo tax yow nit ki bul xeeb waaw lépp loo xam ne comme niñ ko waxee woon ci introduction ba luy diffuser xam-xamu diine luy tax nit ñi yeewu luy tax nit ñi génn ci réer gi ñu nekk même bu dee ay jullit lañ mën a jaamu seen yàqu bu seen borom am pas-pas bu jub yow bu dee ne yow yaa koy wax yow yaa koy leeral mais am nañu ko leeral yow li nga man mooy partager partager man nga def ci ay réseaux sociaux defal jëlal fichier yooyu nga def waaw bu boobaa da ngay am darajaay ci jàngale waaw comme niñ ko fa rappelé woon boobu it mooy xadiis Seydina Jibril ba yonent bari saab saab ah dane bi mu leen laajee da xam ngeen ki fi ñëwoon tax xadiis bi gisoon nañ ko ci jàlbeenu téere bi ñu ne allahu wa rasulu alam yàlla ak yonentam dañoo xam Seydina Omar radiyallahu anhu ah mu ne hada Jibril kooku de Seydina Jibril la woon alayhi salaatu wassalaam jaakum da leen dikkaloon li yuallimakum ngir moo xamal leen jàngal leen ko seen dundin ni ngeen di dundee ak ni ngeen di jaamoo yàlla ndax Seydina Jibril dafa laaj rek waaye comme que moo waral njàngale ba yow nag looloo tax mu am yoolu kay jàngale yow tamit bu dee de yaa tax njàngaleem diw leer na tegu na fu dëgër alxuraan ak sunna yu leer la man de manuma ko waaye nag dinaa fexe diffuser ko moom ñi koy diffuser dinaa ñu bokk te ma ne am na ñu joxe diffuser man ne doo a stock yi àddina nga ne diw am nañ am nañu jot am ay million man jarul may am million xam nga loolu doo wax xam nga loolu doo wax kon nag nan nga bëggee nan nga bëggee ñu lay wax affaire tiyaaba nga naan diw jot na koo def kon garaawul ah lu tax millions yi neewa woon diw jot naa ami million man jarul may ami million kon nag affaire yaa am yow bokkal ci chaîne bi ah kon nag lëkkaale baa ngoog leer na nañ woote jëme ci yàlla moo tax ud'uhum boo demee summa ud'uhum ila al nga woole waaye bu la yàlla gindilee kenn ci ñoom ah mooy waddu'a ila al aywa kon léegi insha allahu taala ñu àgg ñu jàll fii beneen bi nga xam ne mooy bi mujj mooy xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro cent soixante-seize ah Ah, bala ñuy euh, jàll mooy hadith bii nii insha allah taala war na ñëwaat euh, ci hadith mille trois cent soixante dix neuf ci téere bi te romboon na ci muqaddima bi comme ni nga xam ne ci lu tënk comme ni nga xam ne noonee la ñu ko gise woon kon mu ne al imam an-Nawawi rahimahullah hadith mujj mooy hadith numéro cent soixante-six mu ne wa an Anas radiyallahu taala anhu anna fadan min aslama qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inni uridu al-ghazwa laysa ma'i wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi qaala iti fulaanan fa innahu qad kaana tajahhaza fa marida fa ataahu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqri'uka as-salaam wa yaquulu a'tinii alladhii tajahhazta bihi fa qaala yaa fulaana a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa laa tahbisii minhu shay'an fa wallahi laa tahbisii minhu shay'an fa yubaarika laka bihi rawaahu muslim rahimahullah kon al imaamu nawawi rahimahullahu taala mu ngi leen di xadiis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bi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 mu ne anna fatan min aslama dafa am benn góor benn jeune benn jeune ndaw la min aslam bokk ci aslam mooy la tribu des aslam ngandu waaso la woon mu mag waa aslam aslam salamahallah la yonent bi alei saatu wa gifa ghafarahu allah la waaw <laughs> ñaanaloon leen ñaan yu am solo yooyu la mu ne daa am ak benn benn ndaw benn jeune boo xam ne ci waa aslam lañ bokk xaala daa ñëw ne ya rasulallah dikkal yonente bi alei salaam ne ko yow ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi ah? inni uridul ghazwa man damaa bëgg a xare damaa bëgg a bokk ci xare yi waaye nag walaysa ma'iya walaysa ma'i walaysa ma'i waaye nag amul ak man mooy aw ma maa loo xamante ne nii atajahhazu bihi loo xamante ne moom laay waajale xare bi loolu nag laa amul yonente bi alayhi salaatu salaam xaala yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko itti fulaana dikkalal diw waaw dikkalal saxaaba diw moom nga demal demal sa moom fa innahu ndax moom kat kat kaana tajahaza moom waajaloon na de préparé woon na waajaloon na boppam ngir bokk ci xare bi waaye fa marida waaye nag dafa dafa feebar waaw waajaloon na lépp li nga xamante al waajal na arm ak la muy war la muy def ak bu bokkoon yaak lépp daal li mu soxla ci are ci xare bi waajal na ko waaye nag ba ñu waree dem faay dafa feebar fan yi moom rax manu la dem kon nag demal ci moom waaw dëkk dëkkal ko fa ataahu waajooju jeune boobu ah jóge ci yeneen ci may saam dëkkal waaja fa mu ne ko rasuulullahi sa alayhi wa sallam yuqrikuka salaam mu ne ko dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ngi lay mu ngi jàng nuyoo ci yow mooy mu ngi lay nuyu waaw mu ngi lay nuyu de wa yaqulu ba pare nag nee na mu teg ci moom yonent way saa saa ndaw yàlla li ne ma nee na atini alladhi tajahhazta bi nee na nga jox ma li nga xam ne moom nga waajaloon ngir deme ko nee na nga jox ma ko man ci saase nekku fa naan no yow no non foqaala ci saase mu ne yaa fulaana wasofna ne ko yow diw atihi alladhi tajahhazta bi jëlal li nga xam ne moom laa waajaloon ah ngir deme woon ci xare bi farma feebar jox ko waaw wala tahbisi minu shay'a torog bu ah non lii nag daa bari lim ak lekk naa ko wàññi wala boog moo jaasi yu baax gii naa ko jox beneen wala naa ci wàññi lenn déedéet bul téye dara waaw jox ko lépp en entier waaw jox ko lépp bu ci téye dara wala tahbisi ta bu ci denc bu ci téye min hu ta la ma waajaloon war koo demee xare shay'an dara lépp jox ko ko comme si man maa waroon a génn fa wallahi maa ngi wàcc yàlla al ah laa tahbisi minhu shay'a boo ah boo ko té boo ci téewul dara de ah, ah, boo ci téewul dara jox ko lépp fa yubarika allah la fa yubarika la ci fii borom bi dina la ci defal barke ci jox ñu ko ko jox waaw mooy boo ci teewul dara jox ko ko lépp wat naa ci yàlla ne hein borom bi dina la barkeel yow sama soxna ci ci li nga def ci ci loolee mu ne rawaahu soloo ko muslim al imaamu muslim rahimahullah xadiis bi nag al imaamu muslim ci waa kutubu sitta wam daj moom kese moo ko solo al imaamu muslim ibnu al hajjaaji abul husayn rahimahullahu taala mu ne kitaabul imaara ci kitaabul imaara la ko indi kitaabul imaara la ko indi rahimahullahu ta'ala baabu fadli i'aanatil ghaazi fi sabilillah buntu bi wax ah dimbal bi suraax yi def dimbali kuy xare ji ci yoonu yàlla mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman rahmatullahi alayhi al-Kufi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Affan mu ne ki ñu nettali mooy Affan ibn Muslim ibn Abdillah mooy Abu Usman al-Ansari rahmatullahi alayhi al-Baghdadi Saffar rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hammad ibn Salama mu nekk ñoo nettali mooy ki ñu nettali mooy Hammad ibn Salama di Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri rahmatullahi alayhi Abu Salama rahmatullahi alayhi qala haddathana Thabit mu nekk ne nettali mooy Thabit di Thabit ibn Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri rahmatullahi alayhi an Anas moo ko jëlee ci Sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam rahmatullahi alayhi ha imam muslim na xaa taxawal mu ñëw maa ngi jëlaat beneen beneen beneen càllale mu ne wa haddathani abu bakr ibn nafi' mu ne maa ngi jële ba léegi hadis bii ci sama sëriñ abu bakr ibn nafi' di muhammad ibn ahmad ibn nafi' al-abdi al-qaysi dakkantalam noon abu bakr eh, al-basri ba gis ne waa basra ah kon mu ne wallaf du la huuta kaddu yi ma indi fii moom la ñeel mu ne haddathana bahz mu ne ki ñu nettali mooy bahz muy Bahz ibn Asad al-Ammi Abul Aswad al-Ammi al-Basri rahmatullahi alayhi qala haddathani mu ne moom nettali na ko haddathana haddathana nettali Hammad ibn Salama wax nañ ko sànq qala haddathana Sabit gis nañ ko sànq an Anas mu jël ko Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna fatan min Aslama qala ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu qaala i'ti fulaanan fa innahu qad kaana tajahhaza fa marid fa ataahu fa qaala inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqri'uka as-salaam wa yaquulu a'tini alladhii tajahhazta bihi qaala yaa fulaana a'tiihi alladhii tajahhaztu bihi wa laa tahbisii anhu shay'an fa wallaahi laa tahbisii minhu shay'an fa yubaaraka laki fiihi kon nag mu ngi noonu lii nii la ko Imaam Muslim indi kon mooy ne lii lépp dañ ci ciy gisalan ngëneelu tegtale jëme ci yiw comme ni nga am ne kaale bi mu am ak suñu bunt bi kene tamit mooy nit ki bu yéenee benn mbir ah manu ko na na na yéenewaat mbir moom ci leneen ndax xarekat bii kat da dafa yéene dem xare waaye bi nga xam ne manu la dem yonent way saa saa andi ko kee mu mu mu ne soxnaam si jëlal lépp nga jox ko waaw mu ngi noonu ndax bunt yiw yi dafa dafa bari boo jéemee def bëgg a lu yiw far ngànt ñëw manoo ko bul nekkoon nag c'est bon boo gisee beneen buntu duggal ci buntu boobule léegi nag woote bi tegtale bi ci ci yiw tegtale bi ci yiw ba fan la jóge ci xadiis ba naan yonent ba sa sam ci boppam moo ne waa ji yu ñëwee jeune boobu jóge ci aslam da ne ko itti fulaana dikkalal liw waaw mooy tegtale ci yiw moom tegtal jeune bi ki nga xamante ne nii mooy waaja nga xam ne daa waroon a waajal kat dem xare waaye dafa far feebar mooy tegtal na ko yiw ngëneelu loolu le voilà kon nag mu ngi noonu ah kon ah, ah, lii lépp day wane loolu ak lëkkaale bi nga xamante ne moom la am ak te moom mii day am yoolu ki nga xamante ne daa xare ji moom mii joxe arme yi voilà day am ah, yoolu koo xam ne dafa dem xare ji ndax amoon na yéene bi benn manu ko waaw te wax gisoon nañ ida maridal abdu aw saafara waaw <laughs> gisoon nañ xadiis boobu yenent may saa saam ne woon bu dee jaam bi dafa feebar wala mu tukki boroom bi da koy bindal ca comme si bu doon yool yam doon am bu doon ne daa nekkoon koo xam ne saxiixun wala muqiimun saxiix dafa yoroon moom loolu mooy jàmmaarloog bi wala muqiim muqiim mooy jàmmaarloog euh, loo xam ne ja jëf ju baax joo xam ne tukkeem bi daa tax mënatu ko waaye bu demee borom da koy bindal yiiw comme si moom daa ne woon këram waaye bu dee daa feebar ba mënu ko bu boobaa. Eh, borom bi da koy bindal yool comme si daa ne woon saxiix ku wér kon kii nga xam ne day am loolu ba pare eh, yée yéene bu kenn ñëwul lool sax amoon na yéene la kene day dem waaye manu ko loolu rek am na yiw waxatu balaa nag mu jël par la mu waroon a joxe mu daal di koy joxe waaye loolu lépp la mu waroon a demee waajale ko ah, mu far jox ko kii te loolu lépp kan lan moo ko indi mooy tegtal bu yonent bi sax sam tegtal waa ji ci yiw mooy demal ut koo xam ne dina la permettre nga mën a bokk ci jihaad gi nga xamante ne boo fi génnee am darajaay martyr bokk ci shuhada yi nga xamante ne nii borom daraja yu kaw yi fa seen borom kon nag yal nañu boroom bi may lii gisin bu mel nii nga xamante ne nii bu looyee eh, benn yiw de la